suratul ikhlas saaral ikhlas ngoogu ma tiya duuta yamma kalaaw ma dañu wacin arbaan ñanan kala aw kam su aara ate juróomi aaya de allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar rasulullah ibn sallam allahu akbar rasulullah ibn akhirin allahu akbar rasulullah muhammad fatihi wa baraka al fatihi wa sabaka nasr al hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in li ci doon sama wala wala ko ñu ñëw li ci doon sama wala wala xam ne dëgg dëgg yàlla ngeen ko xamal dafa dem ci war ko ñëw ñu xam ko ñu joxe wala wala ko xam ko ñu joxe ñu wala boole ci jaamu woon tan ñoom jëfëri wër wër ñu jiitu ci ñoom jëfëram yàlla wala boole ci jaamu woon ko ci dara yaram yàlla wala def ñu jaamu wala xam dañu def ñu jaamu seytaane dañu def ñu jaamu bakkan dañu def ñu jaamu àdduna kilifa ga góor arrahmaani ka yaaji xéewal mbindaafu yëpp ci àdduna arrahimi ka daaji xéewal ji daa ci àllaaxira kul wala aadun balaa ñoo sàbbi ci turam baat yi dangay jiitale ay fasal fasal bi jëkk ja mooy saaru kul wala aadun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ne ku jàng kul wala aadun nan la ñu jàngee ci lycée alquran maanaam ku jàng qul walaa ñetti yoon nan la ñu wasal nga alquran te yàlla dana la bindal yoola képp ku gëm yàlla ak képp ku wedd yàlla te leen dana yinéeni ba ca mujj yonent na ne sallallahu alayhi wa sallam ku jàng qul walaa dana yoon yàlla dana ko bindal yoola képp ku gëm yàlla ak képp ku masa jaamu yàlla te bindal ko yoolab téeméeri nit yi sayid ci teen xare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa taxaw dënd bés ak Jibril Abu Sarrin di ñëw Jibril ne Abu Sarrin na nga di ñëw yonent ne ko sallallahu alayhi wa sallam waaw yéen malaaka yi xam ngeen Abu Sarrin mu ne ko Abu Sarrin dafa malaaka yi la gën a siiwee fuuf ci yéen nit ñi yonent na ko lu ko may loolu ngëneel mu ne ko boppam dafa tuuti ci moom lool te dafa bëri lu ñuy jàng xur wala aadum de ci xarit tambour xëy nañ jant bi sant amu ci seen amul naaj te daawul mel noonu ñu laaj yonent bi ne ko lii lu ko waral mësuñ ko gis mu ne yàlla yebal juróom ñaar fukk junne ci malaayika ne nañ fekkee musulmaan bi ñu nekk Muhaawiya tey Muhaawiya tamit dee tey ñu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënu ko may loolu ngëneel mu ne dafa soppoon kul wala ahadun de loolu Jibril wàcce ne ko yàlla na ne ma randal ba yëpp sa diggante nii boobu yaa saaba yi ngeen jullee ko daal di randal ba yëpp ñu daloon nii ba ñu jullee ko sa booba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma nga jëkk mboog amoon na ci Medina yenn yéen maa ni jàkka yoo xam ne fa daa def bu jàngee Faatiha ba mu jeex ci rakka bu nekk mu jàng Qul huwallaahu ahad soog a jàng weneen saar maam mu mu yokku ak moom ne ko benn ngay jàng saar yi rek di ko teg ci Faatiha wala nga jàng weneen saar ko béy ko waaye li ngay def bët bu set boo jeexalee Faatiha jàng Qul huwallaahu ahad soog a jàng saar yi ci teg daal gisuñ kenn di ko def te dootuñ nangu nga def ko ñëw tawat si ko fi Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam bañ ko ko waxee mu ne leen su ngeen yeboo bàyyi ma may def li ma neex man ngeen jullee nii may jullee su ngeen bëgg di dem sànni leen gën a yéene naan rek man ngeen fàlli ma de waaye man du ma ko bàyyi ñu ñëw xawat ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent xoo ko na ko lu tax nga jàng qul walaa ah, di ci rakk bu nekk soo ko jàngee aw saar mu ne ko man saar woowu dama koo sopp de yonent na ko sopp gi nga sopp saar woowu dugal na la aljana yow jeex maanaam yonent bi woon na jëf jum doon jëf te sama ñaareel de mooy saar yi am na ay tur yu bari tur yu bari nag dafay tekkale ngëneelam ci ñu tuddee saar yi dañ ko tuddee saaru tafriid dañ ko tuddee tajriid dañ ko tuddee tawhiid dañ ko tuddee lixlaas yeneen ci tur yëpp ñoo xaw a bokk maanaam tafriid waaw mooy yéetal tajriid mooy rafleel tawhiid mooy yéetal lixlaas mooy sellal ci yéetal yooyu yëpp dafa war a ñaaw dafay yéetal yàlla gëdd ba di yéetal danañ tuddee saar yi najaati bi jullit mucc ndax képp ku koy jàng mucc nga ci bokkaale yàlla ci àdduna mucc nga ci safara ci ba danañ ko tuddee nisbatu mooy xaskan lu tax dana ñëw léegi ci sabab suñu suuf bi dañoo laaj yonent bi ne ko wax sa borom muy indi xul wala aadul moo tax de ñu di ko tuddee ne mooy xaskanu yàlla nit la xam ne nit ñi bëgguñu buñ tudd seen xaskan di ca boole ku ca bokkut wala di ca wàññi kenn xul wala aadul itam mooy xaskanu yàlla nelaw bi soxla yàlla waruñ cee wàññi dara waaye itam waruñ cee yokk dara de danañ ko tuddee ñu laa moom taar yi ndax ku bëri jàngam nekk di wàññi yàlla danañ ko tuddee jamaal ndax moo lamboo taarab yàlla danañ ko tuddee maarifatu ji ji xam yàlla ndax ku xam li taar yi lamboo rek xam nga yàlla de dëgg-dëgg xam danañ ko tuddee mu xas ko sati ji ji aji yéneen ci kéefër ndax ku jàng taar yi mu yéneen la ci kéefër danañ ko tuddee al muxtabaratu ñun suñu lu ñu ko yawee ndax suñu koy jàllee malaaka yëpp dañuy ñëw di ko teewee moo tax ñu di ko tuddee saar yi ñuy teewee danañ ko tuddee sóoratu samadi ndax baaxul samadi bi nga xam ne lépp ci biitam danañ ko tuddee maanaatu ndax dafay tere mbugalam bàmmeel képp ku ko jàll duñ ko mbugal ci bàmmeelam danañ ko tuddee baraatu ji bi dañ ndax képp ku koy jàll dañ nga ci kéefar bi xam nga itam téere bu la dañal ci naan sa yow doo ko dugg dañu ko tuddee saaru ngóor de ak leer ndax mooy leer ak mooy melaw yàlla te yàlla nee na laaw yóoru samaawaati wal ardi dañu ko tuddee lamaan ji firi awaaw kóllëre ku ko jàng foo ñu ne mbugalam maxalaatara dañu ko tuddee munasiratu ji firi aji daw noo ndax ku ñu ko jàng saytaane daw fa dañu ko tuddee asaa ji nga xam ne mooy firi waaw fondement la ndax li nga xam ne yonent na ne fondement nañ asamaan juróom-yaar ak suñu juróom-yaar Azarata Koutiou waaye ci saa waaw ku ne laa aarul de jërëjëf de maa ngi fëtu kenn ci maa ngi saa yore de nit ci saa nit ci tuddee lu yëpp ñëw na waaw saa ku ne laa aarul moo ne wan li nga xam ne moom la lamboon ci yeneen de sabab yi ñu jëloon nag wute nañ ci ñu ne ñu bëri ñoo yónni xam ne ñu ko fay de ñu ne yow ñoo laaj yonent bi ñu ne wop bi nga saraan la jaraan ñoo laaj yonent bi lépp nag waaye mën naa lépp mën naa nekk sama jiw boobu ndax lu ci nekk am na. am na ñu tëfëri ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Quraysh ñëw ñëw na ci yow nee nañu bu fekkee da ngaa ñàkk te bëgg xalal ñu dajale laalal ba nga jëlee ñu ci àdduna bu fekkee ne jigéen a jàpp ñu wut docteur yoo faj ba nga wut bu fekkee da ngaa bëgg jigéen waxal jigéen ñi nga bëgg yëpp ñu dajale ko jox la bu fekkee ne itam ba jot nga la ci jóor waxal ñu kan la ngeen siy buur foofu la ak kenn yem de yonent ne ñàkk na soxlahuma jigéen jàppul ma bëgguma jigéen yonent yàlla laa bu jël ci yéen di leen woo ñu ne leen bari jaamu këram jaamu yàlla rek nga xam ne moo leen fàq lii rek mooy mooy li am <coughs> ñu ne ko ñun nga dañu woo di jaamu yàlla rek te ñun ñu ngi jaamu ñetti téeméeri yàlla ak juróom benn fukki yàlla ak ñett te yàlla yooyu ba léegi nag mooy ci suñu yooyu nga bëgg nga woo ci jënd yàlla ba nga suñu dem yéen ci leen maa ngi leen di wax rek jaamu jënd yàlla yoo xam ne su ngeen ko jaamoo mu doy leen wala ñetti téeméer yàlla yooyu ñu ne ko mel rek yàlla yooyu nag wax ñu namba gam day waa naw loo xam toll way xam lu mën a yenu waa ci wurus la bàyyi ko ci xaalis la bàyyi ko waa yeneen ci mer jibril ñoo ne ko naawal rek waaw naa leen waaw bu naar de waaw daal di wàcce saar qul wala aadum ñu ne yow ne ko ne wax ñu sax ko ne borom waaw bañ xam ko ne borom bi la wax jëm ci jaamu wax ñu sax kanam waaw ñu ne waaw masala ni majaraama ñoo ko ne yàlla li wax ne kenn la moom kenn la yow itam kenn la waaw loolu nag jaaxal nañu mu ne leen lay sa tamit ñu tey yàlla dara ni nit ñi moom yàlla kenn la ñu ne ko doon ñu ko leeral mu ne yàlla ki nga xam ne moom lay jublu ci mboolem aajo mooy baat yi baat yi saar yi war a indi fi ki nga xam ne képp ko aajo ci moom la jëm kooku laa wax ñu ne ko dooleel mu ne jurul doom waaw muy seen Mariama ci bëgg a def yàlla tam jur Insa jurul ko itam muy watani ko Insa mi nga xam ne ñu koy def yàlla te dañ koy jur amuñ benn dam de waaw yooyu ñooy sababu ñu sori waaw saar yi de li nga xam ne mooy maanaam li yonent bi wax ci saar mais ku ko jàng mel na ni jàng nga ci alquran saar yi ñu ngi niroo saaru qul yaa ayyuhal kaafiruun saaru qul yaa ayyuhal kaafiruun itam yonent wax na ca ne jaay tolloo naag ruubal alquran maanaam ku xaar ñeenti yoonam daal tolloo naag kaamil bi bii ñu ne ñetti yoonam tolloo naag kaamil bi lu tax ñu ci saar bi ne ci qul wala aadin ñu bëgg ci mboolem xam-xam yëpp xam yëpp lañ bëgg a xam waaye lañ ko bëgg yàlla rek la mooy xam yàlla ci jëmmam ak ci meloom ak ci turam muy ñetti xaaj xam yàlla ci jëmmam nag xul wala aar yi jeexal na ko sax kon moo tax ñu ci lisi alquran bi ci lisi mboolem xam-xam yi naka nga xam ne xul wala illaa yàlla baaxee na leen lépp lu ñu war a bañ itam aju ci xol lamboo na ko moo tax ba moom itam muy ñëwanteelu alquran bu ñu wala aadu nag naka la ci ngëneelam képp ku ko xam xam nga yàlla te xam yàlla fii ci àdduna mooy sab yàlla jànn sa jéewaloo tax na ba yàlla jànn ji teew mooy ku ñu wala aadu lu tax ana luy aljana aljana mooy nga am lu dëppoo sa bakkan dëppoo bakkan lépp dana neex bakkan lool waaye xel neex nit yi bakkan faa la nekk lépp lu dëppoo sa bakkan dëppoo bakkan lépp dana neex bakkan lool waaye xel neex nit yi bakkan faa la nekk lépp ci bakkan bakkan bi laa ko njëndee ba caa la boo xamee nag ne lépp lii am nga li dëppoo sa bakkan dëppoo sa xel rek loolu mooy aljana aljana rek la nit ñi mën a amee mu sotti ñu la sa bakkan ba sa xel ba mu sotti moo tax Adama ba ko ba nga xam ne yaa rek rek ci aljana aljana nekk ci aljana ci moom ba koy di jax jaxale ga lekk garab bi ñu ko aayoon dem am yaa rek ba lekk amul am jaana la xam nga ni dëppoo sa bakkan dëppoo bakkan nit ñi ñaare xaajale ci moom bakkan bi ak xel yi xel mi lu mu bëgg am suñu wóolu koo xam ne lépp lu mu baax ne moom la koy jëf bakkan bi lu mu bëgg am li saa si tabe boo xam ne lépp lu mu soxla ñaan ko ko rek mu maati ko bu fekkee xam nga yàlla nag yaar yëpp daje na xam nga suñu wóolu koo xam ne lépp loo ko jëm ci yiw mu ne la ne doo ci santu bakkan bi itam am na risaas bu tabe boo xam ne lépp lu mu xam ci yaakaar ak lu mu bëgg ak lépp lu mu ñaan rek mën na koy jubale ci kooku kon xam nga ni bakkan bi bëgg ak bakkan bi bëgg moo tax muy aljanna ñu sotti ku ne laa aar nañ la ko maye mooy gis nga ci ci yàlla muy risaas bi nga xam ne lépp loo bëgg mën nga ko ko ñaan muy ci muy ci nga xam ne lépp loo bëgg mën nga ko ko dénk sa bakkan ma maa yarante nag nga ne xëy na xam na keneen ku mel ni moom muy ñaar ku ñu wala ñu xamal na ne fii rek la amul ñaareel daan na leen noppal nag bon nga xam ne ñu la doon wut daal xam nga ko jaamu keneen mooy yàlla ñu teew fi sa kanam rek loo bëgg laaj ko ko lépp loo am ci lu baax la yeneen kaane dégg ko ko moo tax ne ku wala aadul may na la jar na ñu teew léegi bi nga xam ne may na la xam yàlla dëgg-dëgg alquran yëpp laa yi ci bëri dana xam ne yàlla saar yi dana xam ne yàlla waxoon naa leen xam yi nga xam ne moo booba jaar Qur'an tawhid moo ci dëkkoon waane nag lu tax lu wala aadun raw leen ci loolu yëpp mooy gàtt bi saar yi gàtt te boole mboole ma xam ni tawhid yëpp nga xam lu nit gàtt gàttam xel lu nit lu nit yàgg di yàgg di see daara moo man ngaa mokkal saar woowu te lépp loo soxla ci tawhid mu lamboo ko loolu mooy njëriñam waaye li saaru baqara yu guddee te lamboo ko nga xam ne mokkal ko jafe na la waaye saaru gàtt yi moom indi la ko de sëñ bi nga ne yàlla yëpp te dara defi waaye boo dee kër jàng woowu saar rek yow wàllu yàlla nga soo xamee saar woowu rek waaye yow xam nga yàlla rek bu xam yàlla nag da ngay dugg ci yàlla jàng yoo xam ne waaye doo ci kër benn mukk rek loolu mooy lenn ci njëriñ yi saar yi. ku ko jàngee waaw fukki yoon ñu tabaxal la jëndi jaar jana rek ku ko jàngee ñaar fukki yoon ñu tabaxal la ñaari jëndi jaar jana ñu naan war na yeneen ah boo fi jëndi dana bari waaw mu ne ko jàngale rek nga ne yàlla moo gën a laa loolu nga ne yeneen ci nga ne waaw ñëwoon na ci moom taat ne ko man dama ñàkk baaw ma dara mu ne ko soo duggee ci sa kër ne su fa kenn nekkee su fa kenn nekkul tamit waaw ne rek waaw ne ne naa jàng yàlla yii te jàng xul wala ahadin de waaye nga dëgg ko rek wër sa gëm bëgg bëgg ci ay dëkkandoo de waaye nga ne boo taxaw ci sa lal bëgg nelaw na nga jàng xul wala ahadin de te du sa wetu la joor booy dee booy taxaw ci sa kanam borom da ngay wax ne sa wet bii doon te du jàng xul wala ahadin topp ko rek waaw ba dem di jaal jàng rek ba nga xamee nag ne laaj nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu sa askanu borom wax ñu sa borom nam mel nam ba gam mel waaw ne aw loo sam tollu mooy tànkam tollu waaw ak askanum mbokk ci biir sa bokkam ci xaalis sa bokkam waaw lii askanum dëgg-dëgg daal wax ni ko ñun yàlla ji ñuy wax xam ni ko buur ne qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ku wali bi dem nit allahu yàlla ah bi kan la mu def ñu lay laaj yàlla wax leen ne yàlla mi ngi leen may laaj sant la mooy lan mooy kenn la rek amul ji ñu leen dem ci jëmmam amul ndànk ci meloom amul ndànk ci turam amul ndànk ci jëfam de kenn rek la te yàlla rek ay kenn nit ki mën na nekk kenn ndax ñaar yaram ak roxo ñoo nit ki soog a toog bàyyi koo ci ñaar ndey ak bàyyi guddi ci diggante ñaar guddee bëccëg nekk ci diggante ñaar dund ak dee kooku ana fuu dee kenn kooku du kenn te nit saxar gaa ngi féete kaw yar baa ngi ci topp ci leneen xeet bokkut ak sawar dara niroowul dara garab gaa ngi ci topp niroowut ak yaari dëkk yi tuus yàpp waa ngi ci topp yeleef gaa ngi ci topp sëbi gaa ngi ci topp waaw yax baa ngi ci topp yëpp gaa ngi ci biir yax ya yooyu yëpp li ci nekk xeetu boppam la bokkut ak la ca def dara kooku yi moom bari na jeex te kenn nit ki rek ñetti téeméeri sa biir ak juróom benn fukk ak ñett ci sa biir mu ngi fi kooku du kenn ay xaaj yu bëri yu dogale la yàlla nag moom loolu yëpp dara laalu ko ca kenn la ci jëmmam kenn la ci nelawam kenn la ci turam kenn la ci jëfam amul bokkaale dara melul ni moom ñetti baata ñëw wallaahu ahadu maqaam yi ñett yi ñi nga xam ne xam ne yàlla bu mat sëpp te lab nañ ci yàlla ba duñ fàtte yàlla mukk duñ fàtte li ci mukk lu dul yàlla ñooñu baat bu njëkk bi rek doy na leen te ne fu nga rek seen xel du daj kenn lu mooy yàlla ña nga teg ña nga tegu ña nga tegu soxla nañu nga ne mu wallaaw ñu soog a xam ne yàlla ngay wax ñu amul yàlla nag ñoom dañu leen di xamal ne leen yàlla la sa kenn la ñu soog a xam ñoom nit ñi mooy yàlla ñetti maqaama yaa ngi fi maqaama bu njëkk bi mooy muqarrabuuna bu wóoree na leen maqaamam ñaareel bi mooy asaabul yamiin maqaamam ñetteel bi mooy asaabu simaal bi ñoom la ñuy waxal ne leen ahadun nakira lañ ko nag ndax wéet ak yàlla ga la loo xam kenn mënu koo xam kenn mën na xam daay wéetal yàlla ga balaa nga ko wéetal yow fa jóge te dund far jeex bu fekkee ne yaa ngi aji wéetal bi moom moom mi ngay wéetal ñaara nga fan taw yi amut yow taw yi ji yàlla yàq kooku mënul ne balaa ngaa mën a wéetal yàlla dëgg-dëgg ci jëmmam leneen nekku fa bu fa leneen nekku dañ koy xame moo tax nekk la yoo xam ne du maari fa mukk moom ahadu moo tax ñu natural ko ahadu nag bisim la yoo xam ne cosaanam mooy wahadu ñu ngi bàyyi ko ci waaye li jiri benn waaye yaaram duñ ko jëfandikoo lu mooy gannaaw dàq mais laysa ahadin wala maa fi daari ahadin masalan daqa ko doon jiitu mu soog a ñëw ci ci qul wala ahadin rek lañu gisee baatal ahadin ñëw ci ak saxal boo xam ne genn daq jiitu ko li ko waral nag mooy saxal jëm saxal wéetal yàlla ga dafa sax ba daq leneen lu moom ba daq googa saxal googa taxaw na taxawaaya daq moo tax muy ahadin ahadin nag kon nag ñaar ak ñett ñoo ci xamoo day xool nag bés bu nekk ahadu ñaari saa yi nga xam ne mbooloo mën nañ leen a wax ahadu ñaar mën nañ leen a wax ahadu kenn mën nañ ko wax ahadu bu baaxee nag moom dara du fa def mën ngaa wax ne zaydun laa yuqaawimuhu waahidun kenn mën nga dëgganteeg moom soo waxee loolu mën nañ laa wax ne yuqaawimuhu isnaani wala salaasatu waaye soo ne laa yuqaawimuhu ahadun kon nga tuye li dara dañuy wax ne dañuy xam ne kenn du bëgganteeg moom yàlla nag moom itam ñu itam da noonu la mel yàlla kenn la koo xam ne kennam nga dàq na lépp lu dul kennam nga allahu yàlla as-samadu di kuy jublu ci mboole mi haajo bi nga xamee ne wax na ne yàlla ahadin la dina ko dolli ñu ci melam yi de mu ne mooy ki nga xam ne <coughs> saxaaja rek moom nga jubale saxaaja rek ku am doole ku am am koom ku tabe ku xam ñu koy laaj ci képp ku koy xoo te du fàddu mukk ñu di ko nekk du fàtte ñu di ko fàttali du lott ñu di ko dimbale nga xam ne nit ñi yëpp mën nañoo xam seeni soxla jëmale ko ci moom na leen boole seen seen way jëkkër seen way mujj ñoom nit ak seen jinne suñu daje woon ci lenn pàcc ku nekk wax lay mébétam mébéta mébéta mébéta mébéta mébét ba alam dara la ci gënul mébét ñëpp ñëpp ma may leen ngeen mébét di wàññi ci sama magasin dara lu may ci sa boo ko labalee ci géej gu rëy gi lu ci sa ba wàññi ci loxoom géej ga may yi ma leen di may mënu ko wàññi ci sama magasin xam nga man kooku moom lañ mën a jubalee mbooleem xaajee mooy nga xam ne yàlla bi nga xam ne mbindee bi yëpp xam nañ ko te mbindee ñëpp ci moom lañu jubale seeni aajo ak yéefar lu ñu daw daw soo amee na tap tap ñëw na rek ñu dengoo jëm ci yàlla mais lii kat moom yàlla rek a ci mën garab su ñaane yàlla ba yàlla may leen lañ bëgg nag ñu ko daw nag di ci dëgëral yàlla waaye di fàtte yàlla waaye nag fu jàqare ñëw ak tap tap ñëw amul biir xol ak baa ñu ragal yàlla ak ñu ñeme yàlla yi ñëpp fu tap tap ne këpp ñëpp seen xol du dem fenn lu may ci yàlla kóor ñëpp jëm ci moom ak aajo yi kóor moo di yàlla rek wax na ne ahadun nakiraan ko wax na ne samadu maarifaan ko loolu itam moo ñu tamati ci takraar ñu def ci baatam laaw bi rek huwa allahu ahadun dal na allahu samadu su fekkoon ne baabu baatam allahu bi kon yaari ci fa yi yenn waati yi dal ñu yaari nakira rek wala ñu yaari maarifa waaye ne allahu ahadun samadu kooku dal wu ci wax yaaram ne dal dañu wax ne ahadun samadu rek moom la ñu ne laa bi samadi waaye waaw nakiraar ci maarifaan ci mën nga am lu may ba ko takraare baatam laaw bi ñëwee moo tax dañu ne allahu ahadu nakiraal ko bañ bëggee maarifaan samadi nag ñu dellu ba mu xar allahu ya ne allahu samadi te ahadu ji nakira rek moo ci yàlla ndax day yëgal yëgal yàlla nëbbu la nëbbu boo xam ne nakira yi bu maarifa wu ni ma ko waxee woon sànq samadi itam maarifa la yoo xam ne nangu wuta nakira mukk laa dina Cheikh am na ñëpp ci moom lañ jëmale seen i soxla kooku ku am la koo xam ne mën na nekk nag la loolu mooy li sama dikk yi takraar yi ñu def nii baatal allahu bi de su tax seen takraar yi duñ mën a wax ah, ak aadum ak sama bi de lu ak di doon daganu moo tax ñu ne allahu yàlla aadum ah, kenn la mu allahu yàlla sama bi moom la dikk yi ci mboolem ñaa jële mboolem ñooñ asamaan ak ñooñ suuf yëpp ña nga jàngoo jëm ci moom bu dégg bëccëg di tawat seen soxla de ñoom ñëpp mu dee fajal seen soxla yàlla moomu laa leen di xool jëm ci leen jaamu ko te bàyyi seen këram mu ne lam lamit mu moom yàlla juddu doom muy watalikulu Mariam nga xam ne nasaara niir nañu ba ne yàlla na doom wala mu wala te juree bu ko judduñ ko itam muy watalikulu Isa ñi nga xam ne nasaara niir nañu ba def ko muy yàlla de te dañ koy jur rek yàlla moom seen juru ba juru kenn la moom itarawoon mu wax ne lam noonat walam yelit nit kay balaa jur doom ñu dëkk ko jur moom ci boppam ci toftale yaaram kon mel ni dafa waroon a wax ne judduñ ko juddu waaye moom dafa ne juddu judduñ ko li mujj moom lañ jëkke lu waral loolu lam yelit juddu mu foofu la jëkke lu tax loolu xoote nañ ko yàlla am nañu xoote ne jur na doom kon waxul na ne dañ koy jur bi nga xamee nag ne xoote nañ ko ne jur na doom mu dàq mu dàq xoote boobu nga xam ne du dëgg solo ba xam ne naka noonu itam moom jurul kenn de jurul kenn te jurul ko itam ba xam ne ne jurul kenn solo wax ne naka nga xam ne itam moom ci boppam jëriñ ko ñu woote ne yàlla am na doom ñaari xaaj lañ am na ci ñoo xam ne dañoo wax ne yàlla jur na moom ci boppam Isa doom yàlla la ci yàlla la jëlee am na ci ku nekk na fala moom lañ gëm am na ci ñoo xam ne ne dañ ne Isa yàlla juru ko naam waaye def na ko muy doomam nit yoo xam ne man ngaa man ngaa gis nit mu neex la rek nga ne def naa ko muy sama doom ñu ne yàlla def na noonu Iisaa de ñun defee Ibrahima muy xaritam ñun defee Muhammad muy habibam ñu ne def na Iisaa itam muy doomam de boobu kuréel yoo gën a woyof kéefar ndax nangu nañ ne yàlla jurul waaye Iisaa daal teral na ko ba def ko muy doomam yàlla nag dàq na yaari yëpp na ne dem di ci dëgg wax na ne walam yattaxis waladan jàppul doom mooy weddi ñu wax ne def na Isaa muy doomam dina juru ko itam ci ñu wax ne lam yalit judunu delloo wax na wax ne wala dalaahu bañ ne wala dalaahu ci tëgg bu wér ci tëgg maal yàlla itam tontu leen ci maal ne lam yalit ne judunde bañ ne ittaxasa laahu wala dan mu ne mattaxasa laahu min wala di ne na jàppul doom de defu kenn muy doomam ñëpp ay jaamam lañ moo ma ta gën a foor jaam rek la ko def Moussa fi noppi jógut kenn muy doom ñëpp ci biir sàpp si njaam la leen taxawal ñu wax ne def na Moussa muy doomam waxuñ dëgg juruñ dem juruñ kenn bàq na yaari feesi ndoom yëpp soog a saxal nag ne te moom it rek ko saa ut ne waxuñ ne ci jur gi ci lu ñëw ndax loolu kenn wootewu ko wax nañ ne jur ne ci lu ñëwoon mu ne bu dëgg ñu ne jàpp naa doom mu ne du dëgg jàpp ma kenn muy sama doom jaam rek laa jàpp ñëpp kenn waxul nag ne xal si naa jur doom moo tax jëpp di weddi ne di jur ci doom ci li ñëw ci yàlla ngoog kenn la koo xam ne kenn la kenn la koo xam ne moom la ñëpp xam talal ko yoxoo jëm ci moom a seen aajo amul doom amul wajut kon nag Maryam la ko ci jur doon yàlla gannaaw am na doom Isa lu ko ci jur doon yàlla gannaaw dañ koy jur rek pour ñu wax mille neuf cent soixante cinq ci ren boobu rek la juddu kët moo kooku la muy xam ne yàlla alam bi nga xam ne ñu naa am na fukki junne ñaar ci at ñu naa juróom ñaari junne la topp ñu naa ñetti téeméeri junne juróom benn fukki junne ci at moom la addina amaale ñi nga xam ne bi ñu juddoo léegi matagul ñaari junne bi at su dee yàlla ana ko doon yàlla yaalam bi nga xam ne léegi juddoogul nag loolu wax ñu la ko la Isa mën na doon yàlla jaam yàlla ngoog bu baax bu yàlla magal xoolu ko yónni ko moom itam muy jaam bu jub boo xam ne mës na liggéey dara lu mooy jaamu boromam dëddu àddina mës na dem ci jabar mës na lekk lu ko neex mës na xodu lu ko neex su dëddu àddina loolu di jaamu boromam moo jaamu de yàlla lu ko ci yëpp fekke ku muy ku jaamu su fekkee mooy moo fi moo fi dàq jaamu yàlla ma doon yàlla du ma jaamu kenn dañu faa di yàlla ba noppi dàq fee jaamu yàlla loolu yàlla maanaam walam yàqu nekkut loo ñu naan yàlla ah kufaan di aji tolloog de walam yàqu nekkut ah duñ kenn kufaan di naw de law ñëwee ko moom yàlla de xamul kenn na koo xam ne nawle yàlla la saxalal na ko melo ba mu wóor ne mooy yàlla mën naa jamtal nag kay mën naa jamtal nag ndax geneen yàlla yu mel noonu am ne day rek amul kenn la moom lañ jublu ci mboolem aajo amul doom amul wajut amul ci tam keneen ku mel noonu moom rek a